asalaamaaleykum mbokki soppe da baax ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di leen ziara gannaaw ba démb seen premier numéro bi nga xam ne moo di ne dénkaan ñu àndoon ci ak oustaz Gougne moo ñëw daal waxtaan ñu ci benn hadiis bi nga xam ne bu jëm ci wàllu liggéey tey daal dañuy jóge foofu daal ñëw ci beneen oustaz oustaz Issa Coly kenn du ko présenté groupe bi ñu xam nañ ko bu baax baax ci waxtaan nañu am solo yu muy def yi moo tax tey daal mu ngi indil benn hadiis jëm ci wàllu waajur daal Euh, na nga ko déglu rek euh, mu may ñi addis boobu noonu wax ñi daal ki ko wax ak euh, kañ la ko waxoon ak lu tax mu wax ko ak tamit benn ñaan bi nga xam ne dañu ko dénk ngir rek ñu jëfandikoo ko saa ne ñu ngi sa sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. kon mbokk yi ñu ànd teewlu kii di Oustaz Issa li jaa ngeen jëf. وأنت حق أن تخشى وأنت حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام نحييكم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xadiisuna al yawm yaduru xawla birrul waalidayni mbokk jullit ñi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sang bi nii fii ñoo ngi nuyu waa kër boroom xam-xam ak soxna yiw yëg tëdd yi ak abdu info di ko siyaar ah, tey ñu ñëw indi leen buy wax ci mbaax ñaari waajur xadis bi ko solo mooy abdurahman ibnu awfin an abdillahi ibnu mas an abdillahi ibnu masudin radiallahu anhu qaala saaltu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu amali ahaba ila allahi azza wa jalla xaala salaatu fi waqtiha kultu summa ayi kaala birrul walidayni kultu summa ayi kaala jihaad fi sabilillah mbokki ki solo xadis bi mooy kan ki solo xadis bi mooy abdurahman ibnu mas'ud kan mooy abdullah ibnu mas'ud kenn la woon ci saxaaba yenent bi handicapé la woon kookoy kan mooy ki njëkk biral alquran ci biir màkka ginnaaw yonent bi mooy kan mooy ñu njëkk dugg ci lislaam moo nekk juróom benneel ba ndax dañu ne huwa abdurahman ibnu masudin mooy abdullah ibnu masud allazi kannahu rasul sallallahu sallam yonent bi utaloon na ko benn turu dàkkantal aba abdirahman mu tudde ko aba abdirahman wa huwa saadisu man daxala fil islaam mooy juróom benneel nit ki dugg ci lislaam islaam bu ñu ne benn yonent bi ñaar xadija ñett abubakarin ñeent juróom soit nga ne juróom benneel ba nag moo mooy kii abdourahman ibnu masud moom mi nag abdullah ibnu masud mooy juróom benneel bi ñu ne nekkoon na ko xamante ne bi yonent bi ne waa kan mooy volonté wu dem jàng alquran ngir yéefari dégg wax gi xam ne du waxu nit yàlla la moo volonté yonent bi ne ko déet yow nga baal ma dangay soox mu ne dinaa ko def moo tax ñu ne wakkaan xaafizan lil quraan nekkoon li di ko mokkal al quraanul karim aliman bi akaami xamoon atti al quraan lool lool lool lool lool bil quraan fil makka mooy ki njëkk biral al quraan ci biir makka ci noonu islaam baada mu ne fi fii daaril arkam bokkoon na ci ñu dugg ci lislaam fuñ na daarul arkam wa kaana yulaazimu nabi sallallahu alayhi wa sallam dana takkoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam wakat sahida lahu ashaabu bi juudin ñëpp ko séedéel ku tabe la woon ndax ku tabe la woon wala waraan waaye ku sàmm la woon kooku nag tufiya sana moo ngi génn àdduna ci fanweer ak ñaar ci gàddaay yonent bi mais bu dee ci dund yonent Yàlla Isa mooy six cent cinquante trois bi allah lañ leen fas yéeneel jàngal xadis bi ci lu muy wax mooy ci mbaax say ñaar waajur moom Abdullah ibnu Mas'ud dafa ne saaltu laaj naa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Muhammad posé naa ko question lu ma laaj yonent bi da ko ne ay amaale axabba ilallah ana ban jëf la yàlla gën a bëgg jëf yëpp ban la ci yàlla gën a bëgg azza wa jalla mu ne ko ah li yàlla gën a bëgg ci jëf yi ñett la mu ne ko ban kaala salaat fii waxtihaa julli ci waxtu gi waxul julli ginnaaw waxtu de julli ci waxtu moo tax siraaj ma daan na wax ni duma jàpp duma tiim julli duma fay julli maanaam salaat fii waxtihaa julli ci waxtu gi la yàlla gën a bëgg moom la jiital mu ne kultu suma ay ma ne ko topp ban xaala birul waalidayni baax say ñaari waajur mooy baax si say ñaari waajur mooy ñaari kultu suma ay ma a ko topp ban xaala jihaad fi sabila mooy xeex ci yoonu yàlla ba islam ne ci kaw mu ne yii jëf lu yàlla gën a bëgg bi si njëkk mooy julli ci waxtu ñaareel ba baax say ñaari waajur ñetteel ba mooy jihaad ci yoonu yàlla rawaawul buxaar wal muslim ahmad ki solo xadis yi mooy Buxaar ak Muslim ak Ahmad euh, ñaan bi ñuy tëjee mooy booy dugg toilette tànk càmmoñ ngay jiital nga ne auzu billahi wax auzu billahi xubsi wal xabaais maa ngi muslu ci yàlla ci seytaane bu góor ak bu jigéen booy génn sa tànk ndeyjoor ngay jiital nga ne xufraan naka yàlla na la yàlla jéggal kon asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi jéggalu ci vocal bu guddi bi.